ci jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xew-xew sariya yi alayhi salaatu wassalaam yónni woon diggante umratul eh, fatxu xaybar gazwatu xaybar ak umratul qadiya ci jataay bi weesu gisoon nañu sariya bu seydina Ghalib ibn Abdillah mooy sariya biñ mujj woon gis mais jataay bii ñu weesu ñu ngi doon gis li jëmoon ci masala mi jëmoon ci wàllu ray yan fason ray moo am yan façon rey mooy yi nga xam ne ñooy ñoo am gisoon nañu rey gi nga xam ne mooy qatlul amdi rey goo xam ne waa ji moo ko tey ak rey goo xamante ne nii shibhul amdi dafa niroo ku tayeef mais du moom ak rey goo xamante ne nii xata la mooy njuumte la bu ci nekk nag amoon na ay àttey boppam ci reyu njuumte yooyu nit fil nit ci accident ci la ab piéton buy dox ab automobiliste daal di koy fël te tayu ko waaye bokkul ak lama sama cousin ba nettali woon yàgg na senegaal ne dafa dugg ci njaganjaay bi chauffeur bi di njëkkanteeg benn piéton boo xam ne ci passage clouté la woon kat mooy foo xam ne amul fa passage clouté yi nga xamante ne dañ koy marqué bande yu weex nga xam ne ñi ñi am priorité moo ñiy dox kuy dawal ku ne boo agsee foofu dangaa war a taxaw xaar ñiy dox ñu jàll ba pare lu mel noonu la waa ji di njëkkante gis kuy dox ci loolu mu accéléré yàlla waa ji seen ko rek commencé di daw mais ni mu ko rombe vif tuutee des mu fel ko naan bu ma la neen waa ji sama cousin bi nee na mu teg ci lu ñaaw naan bu ma la fa fekkoon rek daldi nàngamtaan jaar fu ñaaw kooku noonu xam nga kooku bu filoon kooku ba mu faatu kooku ma kooku moo ko tey kooku dañ koy jàpp di koy rey voilà même bu dee ne après moom c'est sûr que bu ko feloon après dina ut ay ngànt nag naan tayuma ko comme ni ñépp wax rek am na ñenn ñi c'est sûr que fel gi ñuy fel ñenn ñu ñoo ko tey waaye da gis ñu ndax fuul yi dañ leen di bëgg a rey gaa yi wër leen na leen a rey ma la ñuy bàyyi oto ba daal di daw uti lay nag ne tayuñu ko waaye kooku bu nañu woon buñ ko yóbbu ci juge bu l'islam bu rayoon waaja ñu yóbbu ko fa témoins yi ne waxul dëgg bi ñuy bi muy jege waa bi mu gisee waa ji la accéléré ba pare ne bu ma la fa fekkoon wax lu ñaaw kooku dañ koy jàpp dal di koy rey mooy yooyu moom taxul ñuy wax mais li ñuy wax mooy nit koo xam ne day dawal otoom di jàdd rek fel benn nit te gisu ko mu dee kooku loolu xatlul xata'i la mooy rey la goo xam ne ci njuumte la léegi nag waa ji day joxe diya comme liñ waxoon day joxe diya kay day joxe diya di fa diyatun musallamatun ila ahliha ak lan tahriru raqaba day goreel jaam te waxoon na fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayn koo xamante ne ni yow amoo jaam booy goreel ni ngay def mooy fa siyaamu yow dangay woor ñaata ngay woor shahrayni ñaari weer mutataabi'ayn yoo xamante ne ni yu tegaloo lay doon voilà kon loolu la de kooku diya day war ci moom te diya bi bu boobaa comme que tayu ko c'est accident boo xam ne tayu ko boobu ay mbokkam aqilam mooy geñog baayam pas baayam kese de ñi bokk ak moom baay kese mais ñépp koo xamante ne ñoom ñoo bokk ci wàllu baay moo xam ay maam ak baayam ak ay maamam ak ñoo ñépp ñoo ciy bokk daal di participer ngir dimbali ko ci waaw kooku day joxe loolu diya googu léegi nag bu dee gaay yi gaa yi gaa yi ñu rayle ñoom ñoo ne non loolu jéggal nañ leen ah seen àq la kon léegi amatul dara lu ñuy joxe waaye kafaara gi tamit dafa war ci moom waaw kooku day kafaara te kafaara ji mooy tahriru raqaba boo xam ne na goreel jaam boo xam ne bu gëm yàlla lay doon boo ko amul nag ah, mooy kafaara gi ci alalam lay doon bu doon tey lu ñu jën jaam bu ñu jën dafa am moom ja côté jaam moom moo koy moom moo koy fay waaw alalam lay doon léegi nag bu euh, de trouvéwul lool mooy jaam amu fi suñu boroom ne fa man lam yajid fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayni tawbatan min allah ku trouvéwul nag mooy dangay woor ñaari weer yoo xam ne yu successif la yu taqaloo yu tegaloo mu nekk sa li ngay tuube ci sa boroom te buur yàlla nekkoon na wa kaana allahu aliman xakima buur yàlla aji xamaa koon la xakiman aji xaraka aji xarañ la ay àtte kon lool la accident de voiture yi lool la côté biñ la mën a jéggal mooy côté diya bi côté diya bi moom nit ñi mën nañ la koo jéggal waaye kafaara gi lool sa diggante ak sa boroom la ndax diya bi mooy ndàmpaay gi ngay joxe indemnité yi ngay jox waa ji loolu diggante yow la ak mbokki waa ji ñu rey waa ji nga rey te tayoo ko léegi loolu seen àq ñoom bu leen neexee ñu ne jéggal nañu la ñu ne toppewuñ ko dara ndogalu yàlla la ñun dañuy delloo lépp ci yàlla du loo xam ne lu mu tay la kon ñun duñu ko toppe dara ah ñoom def nañ lu rafet de ñu def nañ lu rafet waaw def nañ lu rafet te ñu jara ñaana la ngo te yal na buur yàlla fay ñi nga xam ne ñooy xalaate noonu ndax bu dee ne ca ña nga xam ne tooñ ñu tooñ la nga fayu la ne woon ñi nga xam ne dañ leen di tooñ ñuy baale fa in aqabtum fa in uqibtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi mu ne wala in sabartum la huwa xayrun lis saabiriin buñ leen tooñee mbugal leen tooñ leen bu ngeen di fayyu fayyu leen lu mel ni liñ leen tooñ waaye wala in sabartum cëy bu ngeen muñoon de la xayrun lissaabiriin moo gën ci way muñ yi mu ne kàntaa yow salaatu wassalaam bu dee yow moom wasbir muñal wama sabruka illaa billaa lool bu dee lañ ne nga kii rawatina këne muñ ki muñ ñoom ñoo gën ci way muñ yi loolu rawatina ki nga xam ne moom du dañu ko tooñ mais kii dafa juum ndax tooñ mooy koo xam ne moo ko tey volontairement def la dara alors que njuumte kon ala baa bi awla à fortiori ci njuumte kay jéggale kooku moom moom bokk na ñi nga xam ne ci muñkat yi la bokk kon loolu la mooy diggante ñoom seen àq la côté côté diya bi àqu ñi nga xam ne ñoom mooy mbokki ki ñu rey la bu leen neexee ñu jéggale bu leen neexee ñu xool ak waa ji gis ne waa ji ay moyen mayewu ko ñoom ñu ne ñun saa gëléem yi ñun deux gëléem rek lañuy jël wala équivalent wam loolu mooy loolu seen àq la lu ñu ci bàyyi loolu loolu baax na voilà kanta kafaara gi nag loolu moom moom ci du seen mbir loolu sa diggante sa boroom la ak yow voilà kafaara mooy loo xam ne day far li nga xam ne moom nga defoon muy li nga xam ne mooy noon ngay def ngir réparer li nga xam ne dafa jóge ci yow nga def ko mooy goreel jaam gi loolu du seen côté ñoom yow sa côté ak sa borom la lum la sant ni def ko boo ko amul nag mu ne fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min allah moo tax mu ne tawbatan min allah voilà mooy loolu la mbir yi deme loolu da nga koy def weer ñaar boo amul jaam te loolu mooy li lëng comme ni ñu ko waxe woon comme que ban fan ngay goreele jaam fii kan moo fi jaam booy ñëw di ko goreel rawatina suñu ñun bokk suñu réew yi li ñu xam gisuñu fi benn jàmm boo xam ne ci lislaam moo tax ñu naan jaam kantaakee suñu jaam la yooyu ñuy waxante euh, bu ngénte jotee ñu naan joxal jaam bi yi maay seen jàmm jox lool moom yëfi kii la rek loolu taxul ñuy wax yooyu taxul ñuy wax loolu moom ñépp xam nañ ne taxul ñuy wax jaam bi ñuy wax mooy koo xam ne xare lislaam moo am ñu jàpp leen te du ñuy jullit ndax bu dee ñooñu ay jullit lañu manoo leen a def jaam c'est impossible nga def leen jàmm ndax waxoon nañ la ne am nay kaa yoo xamante ne ni jullit dina fa man a rey jullit voilà loolu sax tudduñu ko woon mooy euh, euh, que dafa am foo xam ne fa lay possible am foo xam ne nag ci du fa possible de waaw ndax comme li alayhi salaatu wassalaam wax ne képp koo xamante ne ñi nga xam ne ñoom lañ man a rey mooy al al nafsu bin nafs waa joo xamante ne nii moom euh, dafa rey nit ku rey nit kooku dañ lay jàpp mooy lii nag mooy loolu leeral nañ buñ nee ku rey nit loolu moom de toute façon xam nañ léegi lu ñuy wax ñu xam nañ kan moo tax ñuy wax mooy tekkiwul ne euh, ku ku ku rey nit mooy mooy léegi léegi waa ju tëb rek ay wax ku rey rek way gis nañ façon rey yi mooy dafa am rey yoo xam ne reyu tayeef ray gu nuroog tayeef ci selon jumhur ak li nga xamante ne ni mooy ray goo xamante ne reyu njuumte la léegi kon bi ki mu naan loolu mooy ki nga xam ne moo tay nit rey ko dara mu ne kooku noonu euh, <laughs> kooku moom dañ koy faat ak kan ak ki nga xamante ne day almufaariqu li diine yooyu mooy xam nga dane woon walaa taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq suñu boroom dane woon bu leen rey bakkan boo xam ne buur yàlla da ko ñoŋal tere ku ko rey lu dul ci du dëgg li liy dëgg nag mooy loolu mooy lii muy wax moom alayhi salaatu wassalaam ku rey nit ta tey ko kooku dañ koy faat ndax loolu ndax moo ko tey kooku lool nag mooy bil xaq ci dëgg ngoo beneen bi mooy almufaariqu li diine waa ji nga xam ne moo ne man jullit laa woon waaye yow ah maintenant daal saa yi jema je préfère redevenir un yéeféer quoi parce que cette religion là ça ne me ça ne me boobu muy saxiixay ni suñu boro buy seydna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn ummi abdin mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane laa yaxillu dami imri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allahu wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa bi ixda thalath althayibu zani wannafsu binnafs wattaariku li diinihi almufaariqu liljamaa seydina abdallah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi du dagan daganul lii mooy mooy tekki illaa bil xaq bi wala taqtulu nafsa allah illaa bil xaq bu leen rey bakkan bi nga xam ne moom la yàlla ñoŋal protéger ko dul ci dëgg ci dëgg goog nag la ñu yonent bi aleyhi salaatu di wax ci xadiis bu ne ci saxiixayni bu seydina abdullah ibn mas'ud mu ne laa yaxillu du dagan damum ri in tuur dereetu benn dereetu kenn koo xam ne muslimin aji jullit la ab jullit la du dagan ñu tuur ko koo xam ne jullit boo xam ne yashhadu mu ngi seede ne an laa ilaha illa allah ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kudul borom bi subhaanahu wa taala wa anni ta ndaw yàlla laa illaa ci ñett yi képp benn ci ñett yii ci lay ci lay dagane ñu tuur deretu jullit mu ne as-sayyibu zani bi ci jëkk sànq sànq bu jëluma woon kii bi nu mu tudd eh, ni ko rangalee léegi dañuy jël ni mu mu ne as bu zani ki ci jëkk mooy ki nga xam ne as bu zani koo xam ne moom mas naa sëy mas naa dégg alxayri mas naa sëy moo xam nag jamono ba pare njaaloo kooku moo xam que ne loolu jara leeral la ñaari mbir sax ba a leeral bu sayyibu yi athayyibu zani mooy ki nga xam ne mas naa sëy ba pare daal di njaaloo kooku noonu bu njëkk bi mooy moom mooy ku mas sëy kese moo xam góor la walla jigéen la léegi est-ce que jamono ji muy njaaloo mu ngi ci buumu sëy walla nekkatu ci lool du ci dara lool mooy ren mooy nit koo xamante ni en 1980 la marié woon la marié woon ak benn femme 1985 ñu daal di tas ba 2017 1985 ba 2017 mu redevenir célibataire ba 2017 tey le 13 août 2017 waa ji sëyatul quatre-vingt-cinq la gëj a sëy te booba ba sëyam tase mu daal di njaaloo démb le douze samedi douze août deux mille dix mu njaaloo démb ñu jàpp ko bàyyi na yépp preuve yépp leer que ni moom dafa njaaloo wala mu ñëw ci devant le juge lii rek tribunal islamique la ñuy wax mooy boo xam ne réewum jullit moom mooy jullit mooy charia lañ fay doxal mu ñëw ne juge bi man kat dama njaaloo ñu xool ndax est-ce que waa ji xel mi manquéwul ndax en général ku ko def du ñëw di ko wax ñu xool est-ce que waa ji màndiwul bi mu ñëwee ci juge bi juge bi xool def ay test ñu xool ne waa ji saawam amul amul dose de kii de waaw kol amu ci ñu ne est-ce que tuxul ñu xool est-ce que tuxul ci jëlul ci bu dëgër bi méthamphétamine méthamphétamine xaw ma nu ngeen koy woowe gaa yi niñ koy woowe ak ñoomin gaayu dëgër yooyu ñoom yàmbaaw ñoom eh, xawma extase yi xawma naka la ko gaa yi waxe ci milieu yooyu est-ce que amul lu mu fóon wala est-ce que naanul ci ndox mu bon mi di sàngara ñu xool yooyu yépp dara dalu ko ci ñu xool est-ce que waa ji est amul woon ay antécédents psychiques waaw est-ce que waa ji mooy nekkul koo xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañoo xaw a wéradi mais ay jamono dañuy yor dañuy mel ni ku normal waaw almantu mooy koo xam ne day jege des fois da gis mu normal di waxtaan ak nit ñi di jëf-jëfi koo xam ne dara dalu ko cim xel léeg-léeg nag mu génn liñ naan mu génn gaam nag ba xam ne waa ji wax dëgg yàlla xel mi des na mooy koo xam ne daal moom des fois la ko mbir yi dikkal ñu xool loolu est-ce que jamono ji mu ñëwee ci juge bi di wax loolu moom bokkul ci cas yooyu ñi nga xam ne feebar booboo leen di dal moo leen dal te yëguñu ko mooy yooyu yëpp dañ koy xool moo tax ay ay nañ leen rey nii c'est pas automatique ah diw njaaloo na nañ leen ko rey c'est pas automatique c'est pas automatique loolu ab ay ay enquête yu puuse la laaj même waa ji ñëw xam nga xam nga al al al al al kii moom euh, mooy l'aveu est la mère des preuves mooy nga ñëw ne maa def loolu mooy mooy ndayu ndayu ndayu preuve yi waaw mais malgré ça dañuy seet yooyu te loolu du maa ko wax ni alayhi salaatu wa moo ko doxale woon moo ko doxale woon saxaaba ba ñëwoon nekkoon dafa njaalo loolu lépp la xool ne est-ce que kii wér na ñu xool est-ce que kii naanul xool ndax xeeñul sa garat yu mel noonu yëpp mu ne ko demal même bi mu dana ko demal waa ji mu ne ko demal waaw comme si bëgg ko dégg ndax danaan lii nit en général du ko def ba pare ñëw di ko reconnaître moo tax yooyu dafa laaj yooyu yëpp il suffisait même bu ne maa ko def après mu ne noo defu ma ko dañ naan waa ji defu ko ndax lan ah, xoolal keroog bi ñuy wax ci affaire Seydina Usaama bi régle bii moo ma moo ma réeroon mooy mooy bon réer mooy maa ngi wax mais sama xel demu ci te pourtant maa ngi doon chercher régle bi mais maa ngi naan am na am na am na am na argument bu manqué am na argument boo xam ne moom kese ça suffisait mais yëg naa ne manqué na xaw ma nag. mais maa ngi am mais peut wax naa lépp mais daal ma amoon naa doute que ne est-ce que argument yi ñëw nañ nekk bii nii nii mooy bi nga xam ne c'était même mooy mooy c'était l'argument absolu mooy lan mooy que ne pen yi alxuduudu tudra'u bi shubuhat loolu ab règle la mooy pen yi ci lislaam dañ koy dindi dañ koy dindi dañ ko fii dañ koy dañuy baare ba loolu pen yi kenn du ko appliquer bu dee ne dafa am subuha mooy lënt lënt dafa am ci mbir yi lii laa doon mooy ñëwul woon sama xel ni nii mais maa ngi naan am na benn affaire daal bon loolu nag day dalaate moo tax nit mën nañ ko laaj benn masala muy tontu mais di tontu am am pour pourtant argument boo xam ne bu ko waxoon rek moom moom kese doy na mais buur yàlla def du gis argument boobu mooy da koy nëbb <laughs> moom mu muy wax yeneen argument yoo xam ne day dëgëral loolu quand même am na boo xam ne il suffisait mu wax ko daanaka yeneen yi day ñëw rek di ngir gën a yokku argument yi bi koy gën bi nga xam ne moom bu ñëwoon rek même moom kese doon na doy moom du ko gis da koy fàtte léegi mooy bii mooy alxuduudu tudra ubil bi shubuhat mooy ne euh, pen yi pen ci l'islam fu lënt lënt amee dañuy teggi pen yi waaw ndax al euh, kii nu tudd baraatu zimma baraatu zimma mooy ne nit nit loolu loolu mooy moom la tubaab yi naan toute personne est innocente et innocente moom la ñuy wax ci beneen façon wax la présomption d'innocence voilà meetar bu dee ne waxu njaaxum yow meetar jéey nga daal di may nga daal di may kii corriger foog naa noon ngeen koy wax la présomption d'innocence mooy këne nit ki luñ ko mën a tuumaal tuumaal fekk defuñ enquête ba preuve yi leer bañ àtte ba juge bi àtte na kii lii mooy peine bi moo ko def il est coupable ba léegi noonu mooy dañuy jàpp ne deful dara loolu mooy la présomption d'innocence loolu mooy al aslu baraatu zimma loolu <coughs> l'islam am na ko bu yàgg al aslu liy cosaan ci jullit ñépp baraatu zimma mooy moom dafa set wecc amul dara luñ koy gàdd ci luñ koy gàll ci loosam amul benn crime walla benn loo xam ne lu ñuy tere lu mu def léegi nag comme que noonu mooy ci cosaan bi ku ñëw nag ne diw de moo sàcc lislaam du ne kon yaa diw mi sàcc mooy kan nga ne moodu de lañ ne moo sàcc ñu ne ah kon nag yaa moodu joxal jógal nga uti li nga xam ne mooy ay preuve yuy wane na yow sàccoo déedéet l'islam du def loolu de jamais kon mu yomb di kon ku nekk mën a tuumaal ku ko neex moo tax aleyhi salaatu salaam ne gis nga gis ne nit ñi bu ñu leen doon topp ci seen yi ñuy yi ñuy tuumaal nit ñi naan diwa def diwa def konoon te dina am ay nit ñoo xam ne <laughs> dinañu ñëw dinañu ñëw woote ne diw yi woote woona diw mii moo rey seen mbokk ngir ñu daal di jàpp waa ji daal di koy faat ndax lan te dara ñoom ci seen bopp xam nañ ne demewul woon noonu mais comme que waa ji neexu leen te mënuñu koo supporter ñu ne nañu ko tuumaal que ne moo def lii ngir ñu man koo rey mu ne buñ doon topp nit ñi ci ñuy wootew naan diwa def diwa def koronte kon foofu la ñuy mujje moo tax lislaam du lool de ay yow diw léegi aywa waa ji tuumaal na léegi indil preuve bul wan ne yow defoo ko mukk waa ji tuumaal lañ naan hé yow indil preuve te bés boo fi tuumaalee nit indiwoo preuve affaire bi yar bi double tranchant la pas que double tranchant la gis nga boo boo indiwul preuve mbir mi ci sa kaw lay dal par exemple nit ku ñëw ne moom dafa gis monsieur bee ñëw na gis naa monsieur A muy njaaloo xam nga loolu ab tuuma la dagg na ab tuuma daal di koy teg ci loosu monsieur B monsieur A moom monsieur B léegi nan lañuy def est-ce que dañu naan léegi yow monsieur A comme que yow léegi yow monsieur bee nee na yow daal ya dangaa njaaloo léegi indil preuve yu wane na njaaloo woo déedéet dañ naan al aslu baraatu zimma lii cosaan mooy ne waa ji deful dara c'est la présomption d'innocence léegi nag indi leen preuve wala yéen ngeen def enquête buy wan ne waa ji dugg na moo ko def yow mi tuumaal ana say preuve lañ lay laaj monsieur B où sont tes preuves nga ne waaw man dama toogoon doon surveiller ab parking boo xam ne man maa fay man maa fay gérant man man maay fay liggéeyal ni ko moom waaw ab sous-sol ma man fi may nekk ci poste PC bi foofee dafa am ay vidéo surveillance naka laa kii am benn oto bu dugg après am ñaari nit ñu ci génn mu doon monsieur A ak benn femme waaw ma gis leen ñu génn daldi di lëngoo man daal ma ne kon moom moom moom ñu ne ah yow loolu lool mooy sa preuve nga ne waaw ñu ne la tey nga dee nga ne wala nga ne moo man gis naa leen nii si mais ñuy sëy sax laa gis mais ci vidéo surveillance yi laa leen gis heure vingt-trois heures quarante-cinq ñu ne la lool mooy sa preuve nga waaw ñu ne la tey nga dee mooy yooyu yëpp dara du ci preuve <laughs> mooy benn preuve rek la boro la lislaam nangu mooy ngeen ne ñeenti nit ngeen nekk ñeenti nit yoo xam ne bokku ngeen fu ngeen jóge mooy combine ndax lan combine la ñuy bañ ku nekk et ki ci des ni mu demee mu ngeen ku ñoom ñu nekk ñeme yàlla ñëw ne ñoom it gis nañ ko comme noonu mu ne moom gis na comme ni muy gise ku nekk ne gis na ni gën na di dugg ci kuur lool la gis loolu ku koy gis moo tax gis nit mu tëdd ci ci ñoom ñaar ñu tëdd rek kii tëdd ci kaw ki ci des rek manoo manoo ci sax tëb na yow waa ji fekk naa leen ñuy njaaloo manoo ko <laughs> loolu yow ngay ñëw ñu ne laa ana sa preuve te doo jëkkëru ndaw si waaw ndax bu dee jëkkëru ndaw si waa ji du ñu ñëw di ko dóor mais bu dee waat nañu mooy bu dee dafa waat ne moom loolu amul loolu moom mu ne moom bu jëkkëru ndaw si ne loolu am na ndaw si waat ne loolu amul boobaa dañ leen di tasta du ñooñu ñu mata si mënatee sëy abadan ba faw ba faw amul lu àddina bi wëlbatikoo bañ mën a sëy ñaar ñooñu mulaa ana bu xasee am moom boobu mooy mooy alkubra mooy tas gi nga xam ne moom moom amatul dara nu ñuy def ba bañ booloo waat mooy bu dul loolu waa ji moom ab étranger la ci ndaw si mu tuumaal wat wa monsieur monsieur A mu tuu kon monsieur B yooyu moom bu dul preuve bu mel nii ñeent ñoo xam ne bokkuñ fuñ jóge gise ko noonu ni gën ni dugg ci kuur loolu moom yow léegi ci gën ni kuur di dugg ci gën bokk yow léegi kooku dañ lay lii léegi nag mu des kon nag mbir mi day daldi retourné wu ci kaw monsieur B moom mi tuumaale woon ñu daal di koy jàpp fëgg ko ay kuwu waaw yoo xam ne moom lañ koy dóor samaani na jalda lañ leen di dóor quatre-vingts coups lañ leen lañ koy fëgg ak bu dee ñeneen ñoom it ku nekk quatre-vingts coups ndax ñuy tuumaal nit lool la de loolu moom buñ ko appliqué léegi tuuma yi arrêté waaye léegi moom walillahi ki allahul musta'an kon as-sayyibu zani lo as-sayyibu zani lool la mooy waa kon ba 1985 la la tasoon ba ba le 12 août 2017 mu njaaloo le 12 août 2017 kooku noonu bu preuve yépp leeree kon mu ñëw ci devant le juge euh, islamique ne man man la réew moo xam ne jullit ñi mooy charia lañ fay appliquer ñu xool yépp xool na waa ji il lucide dara dalu ko jinne fàddu ko dara daanuwul yësi naanul fóonut tuxut muqiwut léegi nag kon waajooju te tamit ah am na benn affaire mooy wa moom manu la ñëw nag ne maag maag maag maag maag soxna diwla woon loolu man na nekk non mooy moom manu la ne man non <coughs> man dama doon jaaloo ak faamtel no que ne léegi moom ci waxam jooju ñu jàpp faamtel daal di ko ciy teg kenn du ko inquiété kenn da ko dul woo sax di ko demandé faam boobu mu wax kenn du ko woo dañ ko dul woo sax naan ko yow diw mii nee na dafa njaaloo yow non kenn du ko woo moom kay mbir mi moom moom la concerné comme que nee na moom moo def quant à moo kan la loolu yoonu justice bi yoonu nekku ci. léegi kon bu lool leeree waajooju nuñ koy def kooku dañ koy rey ci ci yoonu sharia ci luwaa sharia dañ koy rey mooy as bu zani nga ne ma ah non non waa ji quatre-vingt-cinq la ko joonu sëy quand même yii yëpp yow këñ ne as-sayyibu zani ñu ne la waaw loolu mooy as-sayyib as-sayyib as-sayyib sax li muy teg en dañ koy utiliser ci jigéen boo xam ne dafa mës a sëy moom lañ naan jeeg as-sayyib entre al al al al kii as-sayyibu ak ki nga xam ne mooy njegemaar la sayib mooy ko mës a sëy ba pare kon kay jeex na léegi moom mas naa sëy si fini que ça soit mu ngi ci buum instant bi muy njaaloo mu ngi marié wala lool du ci dara mooy exemple bi ma la jox bu doon quatre-vingt-cinq la tas gëj a sëy ba 2017 mu njaaloo kooku bu preuve yëpp leeree kooku dañ koy rey loolu mooy premier côté bi beneen côté bi mooy ñi nga xam ne am na ñoo xam ne fii xaw ma ñoom lii sax dégguñu ko wala boog xaw ma dañ koo dégg dañ ko maal dégg niñ ko déggee baaxul ñoom ñu am ci beneen compréhension que ne njaaloo moom ki ñu ko tere mooy ki nga xam ne dafa sëy dafa dafa mooy mooy ñoom pour ñoom li ñu tere mooy adultère nit koo xam ne dafa sëy ba pare di njaaloo loolu lañ tere mais quant à ab célibataire bu góor bu jigéen ñoom ñaar ñoom ñu ay célibataire di ko ci di di dund seenu dund di concubinage di def lu leen neex ñoom pour ñoom loolu dara newu ci non non bañ a nekk boobu moom koo kenn du ko rey mais dañ koy dóor téeméeri yar ñoom ñaar ñooñu ñoom ñaar ku ci nekk bu preuve yépp leeree téeméeri yar ndax dañ koo xaraamal te ci kabaa'ir yi la bokk te bokk na di koy wane mooy ne njaaloo dafa bokk ci yi nga xam ne yi nga xam ne Eh, eh, mooy dañuy alak nit te tamit yi nga xam ne buur yàlla da cee teg pen bu metti waaw mooy mbir mi du ne ab ah, mu du du du l'islam du ne adultère kese la tere ah mukk ay célibataire ab célibataire buy njaaloo ko mari wala wala ñaari célibataire yuy njaaloo loolu lépp dafa xaram waaw ndax mas naa dégg am ku ma doon wax naan ma moom moom ni mu doon waxe que li ñu xaraamal mooy adultère ma ne ko non formication non fornication liñ naan formication loolu ci la voilà que ça soit statut adultère kii marié nga yor ou bien waajan ko ci des marié c'est pareil c'est du pareil au même sauf que acte bi day wute bu dee ne koo xam ne moom adultère la ku mas a sëy dañ koy rey bu dee nag koo xam ne masula sëy kooku téeméeri yar lañ koy dóor kon alayhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñooñ lañu mën a rey ci diine wala taqtulu bu leen rey an sa bakkan allati bi nga xam ne xaramallah buur yàlla moo ko ñoŋal aay ku ko rey illaa bil xaq lu dul ci dëgg ci dëgg boobu yonent mi alei saatu salaam nenu dereetu benn jullit buy seede ne amul benn buur ku buur yàlla lañu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu di indi lori neen di lori neen te man alei saatu ndawam la lu dul ci benn bi ñett benn ci ñett yi bi ci njëkk mooy sayibu zani bi ci tegu mooy wan nafsu bin nafs an nafsu bin nafsi moom lañ la waxoon sànq mooy qatlul amdi nit ku tey comme borom oto boobu bu ma la fa fekkoon naa jaar fe bu doon bu bu yàlla defoon mu fëlwaa ji kooku dañ koy jàpp xëttéet ray ko waaw te ak niyem kese tax ay témoin ngi fi ay temo ña fa nekk ñépp ne waay waay bi moo ko wax saaga ne bu ko fa fekkoon dina nangamtaan moo ngi nii moo ko wax ñi jege chauffeur bi yépp ne ñun de dégg nañ moo ko wax moom mu naan déedéet boobaa dañ koy jàpp daal di koy til moom ndax loolu ak niee boppam nit moom dafa ñeme yàlla preuve yi leer na am nay seede jeex na par exemple al nafsu bin nafsi deuxième koo xam ne moom lañ mën a rey mooy koo xam ne dafa rey ay ay nit rey te tay ko loolu nag gisoon nañ ne waa jumhur li gën a dëgër mooy bu dee ne am mbooloo ñoo rey nit tamit ñoom ñépp ñu participer ci te ku nekk def loo xamante ni loolu kese doon na tax mu doy waa ji dee loolu it précision la ndax bu doon ne waa ji ci oto bi la yóbbu moo conduire waa ji ba foofa ak waa ji ko jaay arme beeg waa ji ko mettre à loolu yëpp ñoom ñëpp duñu bokk ay àtte mais bu dee ne cette fois ci mbooloo moo xam ne ku nekk par exemple trois personnes yu songu benn nit ku nekk yor paaka kii jam fii kii jam fii kii jam fii ñépp jamandoo ci biir bi ñoom ñépp lañuy ñuy rayandoo ndax jamu kenn ku nekk doon na ngir waa ji dee waaw an nafsu bin nafs mu ne bi ci mujj mooy ah wattaariku li diinihi almufaariqu lil jamaa waa ji nga xam ne moo ne man daal maa gëmoon gëmatuma tus ah waaye yow fi lislaam yi nga xam ne saa yu tardé yi cette religion daal saa yi man moom geni geni madoor geni kii adhère plus ah man daal saa yi bokkatuma kooku dañ koy dañ koy rey mooy ko tubbi murtad voilà mooy waaju murtad kooku àtteem mooy dañu koy faat voilà kon ñooñu kese mooy ñi nga xam ne ñooñu lañu mën a rey ñooñu lañu mën a rey ah wa in taifataani min almuminina qtataluu fa aslixuu baynahuma ak ak boobu ñu waxoon ñaari kuréelu jullit yoo xam ne dañoo jote suñu boroom ne yëwénal leen seen diggante kon ñu ko waxe woon bu kenn ki beewee ci ñeneen yi mooy ñépp ñëw ñu def ay délégation yónni fa ñoo xam ne ay émissaire ñu waxtaan ak ñoom ngir réconcilier kenn ki ne waaye yow dara man fi ma jàpp kenn manu ko cee bàyyi mu ne nekk leen benn yéen ñépp ak beneen parti bi ngeen dal seen kaw fa qaatilul lati yi ba keram ñu dellu ci euh, euh, ila amrillah ci li nga xam ne mooy ndogalu yàlla mbiru yàlla léegi nag boobu bu amee xare am ci bu ñoo ci reyee kenn mooy bu boobaa ñooñu par exemple foofu noonu kenn manu faa eh, kooku mooy ray boobu day nekk loo xamante ne ni buur yàlla moo ko permettre voilà moo ko permettre ci kaw noonu lay jullit mën a xa xare xeexe mais loolu daa am lu koy jëkk du dañ naan ñoxor euh, euh, njaay rek ngeen ñëw di xeex da ngeen di mooy il faut épuiser tous les moyens diplomatiques tous les moyens yi nga xamante ne mooy yeneen moyens yi yu possible yi bu demee nag ba liy amu fi te loolu ñoom ñuy def mooy day lor ñépp day mujj lor ñépp day mujj lor ñépp loolu dañ koy kooku dañ koy mën a faat ak tamit am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen di man a faat kon gars yi nga xam ne ay agresseurs internationaux lañu nga xam ne di wër ci dëkk yi mais di saccager nekk benn bërëb ku fa romb ñu nangu li nga yor amaana jaral na leen sax faat bakkan mais mettre les les ville ou les village au feu et au sang ñu mel noonu buñ leen jàppee ñoom it noonu lañ leen di teg mooy ñi nga xam ne ñoom ba pare yufsu uh, uh, day di wër wa yufsidu fil ard ñooñu boo leen jàppee an tuqatta'u bokk na ci la alxuraan wax ñooñu noonu lañ leen di def daggaate leen ray leen ndax gaa yu yow ñooñu dañuy fontoon mooy gaa yooyu noonu lañ leen di def mooy lu dul kaa yi ak kaa yu mel nii. mooy ni jullit manoo rey jullit waaw ah. kon loolu moo jëmoon kon ci suñu loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu voilà côté bii lañ fàtte mooy ñi nga xamante ne nii ñooñu nag julli l'islam dalay may nga man leena rek kon sariya bi ñu mujj woon gis muy bu seydina Ghalib ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu al-Kinaani al-Laythi te amoon imaam al-Waaqidi imaam euh, kii taalibeem bi ne woon moom de nee na ci ramadan la amoon moom mi ne woon ci ramadan la ame woon léegi ci weeru koor ñu wara a continuer gis beneen te insha allahu taala waxoon nañ ko annoncé woon nañ ko muy sariya bu seydina Bashir ibn Saad ilal jinaab sariya bu seydina Bashir ibn Saad ilal jinaab yonent mi alayhi salaatu salaam yónni ko moom seydina Bashir mi ñu gisoon sariyaam yóddu woon ci waa Banu Murra te ñu jàppoon ko ba yàqoon ba genou yi me gaañ ko ci genou yi mu daldi dem ci benn juif fële Fadak ba daldi wér daldi ñibbi moom la alayhi saatu wasalaam yónniwaat ci beneen sariya sariya boo xam ne kii eh, imaam al moom ko nettali ci maghazi yom imaam kii eh, Abu Bakr Ahmad ibn al Abu Bakr Ahmad ibn al léegi kooku mooy kan al imaam Abu Bakr Ahmad ibn al Husayn ku tudd noonu mooy imaam al Bayhaqi ci Dalaa'il an wa ma'rifati ahwaali saahibi ash noonu la téere bi tudd complètement muy Dalaa'il an yi nga xam ne ñooy tegtale ke ne nubuwwa alayhi salaatu wassalaam wa maarifati ak xam axwaali saaxibi sharia xaali état wi boroom sharia bi muy aleyhi salaatu wassalaam ki ko bind di seydna abu bakr looloo doon dàkkantalam abu bakr al bayhaqi waaye turam dëgg mooy ahmad al xuseyn taalibe imaam al xaakim an naysaabuuri abu abdillah mu ngi génn àddina nag moom imaam al Bayhaqi l'an quatre cent l'an quatre cent cinquante ci la génn àddina ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam ci la génn àddina moom Seydina Abu Bakr Ahmad ibn al bayhaqi moom it daal dina koy solo indi na ko foofu ci bunt bi nga xam ne moom la def après fatu Xaybar ne da ciy tudd comme niñ ko waxewoon jimaau abwaabi saraya allati tuzkar allati tuzkar bayna fatxi bayna fatxi xaybar wa umratu alqadiya wa in kaanat ba'du taarixiha laysa bi laysa bil waadix inda ahli siyar yi aw kama qaal lu mel noonu la ko la ko tiitre woon buntu ja lii day dafa laa dajale bunt yi nga xam ne ñooy wax ci sariya yi ñuy tudd ko ne dañu xew ginnaaw lan entre bi ñu ubbee xaybar ak umratul qadiya même bu dee ne lenn ci dat yi ne kañ la yiy xewoon sariya yi nekkul lu leer nekkul loo xam ne lu leer la ci wàllu siyar wal maghazi moom tudd na ko ci bunt yooyu muy sariyatu Bashir ibn Sa'd ila al jinaan dal di koy yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko yónni woon fi nga xam ne mooy jina kon imaam al Bayhaqi buñ jëlee kon riwaayam moom ci imaam al Waaqidi la jóge wala ñu jël bu imaam al Waaqidi paanam di cité lépp dafa xaw gudd tuuti imaam al Waaqidi mu ne xaddathana kon mooy càllale bi càllale bi wérul lan noo tax wérul dañ naan la premièrement mooy imaam al-Waaqidi li annahu matruuk imaam al-Waaqidi moo ko solo tawu matruuk la léegi mu ne moom imaam al-Waaqidi xaddatanaa Yaxya ibn Abdil Aziz ibn Saciid ibn Sacd ibn Cubaada an Bashiir ibn Muhammad ibn Abdillahi ibn Zayd mu ne xaddatanaa nettali nañu imaam uh, alwaaqidi mu ne nettali nañu yaxya bni abdil aziz suñu sëriñ di yaxya di doomi abdil aziz abdil aziz boobu di doomi said said boobu di doomi saad bnu ubaada muy mbokk seydina seydina abdullah saad bnu ubaada radiyallahu taala an iljami al ansaari moom gisoon nañ tarjamaam seydina saad bnu ubaadata radiyallahu taala anhu wa ardaa an Bashir kon Yahya ibn Abdul Aziz moom moo ko jële ci Bashir di doomi Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd annahu qaala mu ne qadima rajulun min Ashja' kanta imaam al-Bayhaqi moom dane axbarana Muhammad ibn Abdillah al-Hafiz mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad di doomi Abdillah al-Hafiz qaala mu ne axbarana nettali nañu Abu Abdillah al-Asbahani ki ñu nettali ki ñu xabaar mooy abu abdillah al asbahaani te bokk ko joowoon ci ispahan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu alxasan ibnu aljahm alxasan ibnu aljahm moo ko nettali qaala mu ne xaddatanaa nettali na alxusayn ibnu alfaraj alxusayn doomi alfaraj qaala mu ne xaddatanaa alwaaqidiyu kon foofu la kii après li ci tegu mooy limaam alwaaqidi wax kon kon kon Bashir kon imaam al-Waaqidi kon jële ci Yahya ibn Abdul Aziz an Bashir mu jële Bashir ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Zayd qaala mu ne qadima rajulun min Ashja'a yuqaalu lahu Husayl ibn Nuwayra mu dafa am benn waay boo xam ne dafa dégmal jóge ci waa Ashja' al-Ashja'i mooy waa Ashja' bu mag lañu ci réewu arab yi jaziratul mu ne dafa am benn waay bu dëgmal bokk ci waa Ashja yuqaalu lahu ñu ngi koy wax waajooj Husayl ibn Nuwayra di Husayl di ibn Nuwayra am na nag ñu naan Hisl Hisl ibn Nuwayra Hisl ibn Nuwayra comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi daal di waxe ci al isaaba fii tamyizi saxaaba gëne am na ñoo xam ne dañu ne ñoom xislu woon muy kon mu ne waajooju dafa ñëw bokkoon ci waa ashja buñ naan xusayl ibn nuwayra mu ne wa kaana dalila nabi sallallahu alayhi wa sallam ila xaybar mu ne keroog bi alayhi salaam doon xare xaybar moom mii moo newoon moo ko tegtaloon yóbbu ko ba Xaybar moo newoon son guide Husayl wala Hisl ibn Nuwayra euh, ndax moom par exemple moom euh, la ko ëndi woon Medina ba yonent bi aleyhi salaatu salaam ko def guide comme ni ko boroom al isaaba tuddee moom mu koy nettali dane qadimtul madinata fi jalabin abi'uhu fa utiya bi rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala yaa xusayl hal laka an u'tiyaka ishriina saa'an min tamr ala an tadulla ashaabi ala tariiqi xaybar fa fa'altu qaala fa a'taani moom nee na damaa ñëwoon Medina damaa dégmal Medina fii jalabin jalab mooy ma indi loo xam ne dama koy jaay moo xam ay xar la ay bëy yu ma indi marchandise bu ma indi Medina ngir jaay ko ndax Medina nag dafa newoon foo xam ne gaa yi seen commerce dafa doon dox tamit surtout nga jógee ci seen village yii nii ci àll bi daal di ñëw di jaay ci say produits yi nga xamante ne moom nga produir moo xam ay xarak walla ay meew ak yu mel noonu nee na bi ma dikkalee alayhi wassalaam léegi uh, mu ne ma mu ne ma yow Xusayl ndax bëggoo ma jaal di lay jox. 20 saa 20 saa. ci tàndarma min tàmm ci kaw nga talal ma sama saxaaba ci yoonu xaybar bi neena na ma daal di koy def mu daal di ma koy jox nee na ma daal di tuub moo tax ne kon qadima rajulun min ashja'a yuqaalu lahu xusayl ibnu nuwayra wa kaana dalila nnabii sallallahu alayhi wa sallam ila xaybar fa qaala lahu rasulullah min ayna yaa xusayl nee na ñun ñëwee yenent mi alei saatu ne ko xusayl foo jëm minon min ayna foo foo bàyyeekoo fan nga bàyyeekoo mu ne ko min yamanin wa jinaab mu ne ko man yaman laa jóge ak jinaab falaa bàyyeekoo nii daal di dégmal ci yow fii medinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam xaala nee na alayhi salaatu wasalaam ne ko maa waraa ak ana lan nga bàyyi sa gannaaw mooy nan nga leen fekke ñoom mooy yan information nga am ci ñoom qaala xusaylu ne ko taraktu jam'an min yamanin wa gatafaana wa jinaaba qad ba'atha ilayhim uyayna non xat kii ci maghazi taraktu jam'an min ghatafan wala min ghatafan min ghatafan wa jinaab qad ba'atha ilayhim uyayna xusayli ne ko man kat bàyyi naa mbooloo mu mag am mbooloo mu rëy sax ci waa Ghatafaan ak waa Jinaab mbooloo mu mag xat boo xam ne ba'atha ilayhim Uyayna Uyayna ibn Hisn <laughs> Uyayna ibn Hisn Seydina Uyayna am ah, moom defoon nañ tarjamaam ba pare ndax bañ doon gis mais ba jamono jii nii tuubagul woon ndax dañu te ndax moom liñ ko gis dafa bari quoi gisoon nañ ghazwatu ghazwatul Xandaq mu nga fa woon ndax moom moo ne woon sangu Ghatafaan foofa foog naa lañ gisa woon tarjamaam mais moom ku yéex a tuub la moom ay Hunayn ak yooyu la fekke ak fatxu Makka non Xuyayna ak ak ya ya tegu après moom eh, mooy dafa yéex a tuub moom ba jamono ji tuubul woon moom Uyayna ibn Hisn nee na moom ba léegi nii tuubul woon Uyayna ibn Hisn waa ji ne xis Xusayl ne ko man romb naa leen mbooloo mu mag ci Xatafaan ak Jinaab Uyayna moo yónnee ci ñoom ne leen imma an yasiru ilayna wa imma an nasiru ilayk soit ngeen dox yéen waa yéen waa janab ak mbooloo moom ci xatafaan ndax moom moom moom sang la woon ci xatafaan mooy yéen waa jinaab soit ngeen ñëw ci ñun wala ñun waa xatafaan ñu ñëw ci yéen mooy ñu former arme bu mag bu ko defee dañuy coaliser entre lan des forces venues de ma tribu Ghatafan ak yéen waa Jinab léegi nag suwaay yéen ngeen ñëw dikkal ñu fekk si ñu wala ñun garaawul mën nañ leen a fekk si ñëw ci yéen ngir ñu former arme bopp mu ne fa arsalu an sir ilayna waa Jinab ne ko no euh, plutôt yow ñëwal ak sa armeek say nit ñëwal leen ci ñun Xuseyn na yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa hum yuriduunaka aw ba'da atraafika mu ne wa hum te ñoom gaa yi ne ko plutôt yow fa arsil fa fa gaa yi fa arsalu ansir ilayna wa hum yuriduunaka aw ba'da atraafika gaa ne ko plutôt yow non yey na yow ak sa gaa yi ci ñun yéen ñëw leen yéen waa Ghatafan mu ne ñoom ñépp nag yuriduna gis nga li ñu bëgg yow alayhi salaatu wassalaam mooy yow lañu yow yaay seen cible ah. aw ba'd atrafika wala lenn li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ci say wet lañ bokk mooy ñoo xam ne ay jullit lañ mooy yéen ñii lañuy dal si ci seen kaw soit yow directement wala ci ñi nga xam ne dal ci jullit yi léegi nag bi mu amee information boobu mu ne fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba bakrin wa umara fa dakara lahuma dalik yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi ko Xusayl ibn Nuwayra waxee lool radiyallahu anhu mu daal di woo Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak wa Umar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma fa dakara lahuma zalika mu wax leen information bi tuddal leen li ko Xusayl wax tuddal leen li ko Xusayl ibnu Nuwayra wax fa qaala jami'an mooy mu consulter leen ci mbir moomu mu consulter fa qaala jami'an ñoom ñaar ñépp ñu ne ko ib'ath Bashir ibn Sa'd ñoom ñaar ñépp ñu dëkkoo ci ñu dëppoo ci kàddu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnil Bashir ibn Sa'd yónni ko ci benn expédition ngir mu fekki fa gaa yoo yële mbooloo yoo yële min Ghatafan wa Jinaar léegi ah alayhi salaatu wasalaam daal di woolu fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa Bashir ibn Sa'd aba Nu'man ibn Bashir mu daal di woolu kon Seydina Bashir ibn Sa'd ne woon waajuru Seydina Nu'man ibn Bashir comme ni ñu ko gise woon desoon nañ tarjamaam ci sariyaam bu njëkk bi moom Seydina Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu wa arda fa aqada lahu liwa mu daal di koy utal benn drapeau daal di koy jox mu ne wa ba'atha ma'ahu thalatha mi'ati rajulin mu daal di koy yónnee boole ko thalatha mi'ati rajulin la ko booleel wa amarahum comme que gaa yi tuuti en plus buñ ci tegee janab ji jinaab loolu dañuy gën a bari yonent bi aleyhi salaatu salaam nag daal di leen yónni trois cents personnes la ko la ko utal moom Seydina Bachir ibn Sa'd mu digal leen ne leen an yasiirul layla wa yakmunu nahaar ngir ñuy dox guddi gi tey nëbbatu bëccëg gi ngir gaa yi bañ leen yëg ngir ñu song gaa yi dal seen kaw te duñ leen yëg fekk leen fa ñu dajaloo te duñu yëg li nga xam ne mooy li xew mu ne wa xaraja ma'ahum xusaylun dalilan mu ne xusayl daal di ñëw nekk ki nga xam ne mooy seen guide comme niñ ko gise sànq ci al isaaba li mu wax ne moom Xusayl ibn Nuwayra radiyallahu anhu dama ñëw Medina indi samay jur yu ma doon jaay ak sama produit laitier ak yu mel noonu ak der yeeg produit yu jóge ci àll bi yonent ma saab-saab laaj ma ne ma ne ma ndax duma la jox ashrina ci kaw nga tegtal sama saxaaba yi Xaybar nee na ma daal di nangu fa aslamtu ma daal di tuub kon ci noonu kon mu jëlee arme boobu boole leen ak Seydina Bachir ibn xam nga Seydina Bachir ibn Sa'd dañ naan mais moom xamoon na Xaybar noo ndax moom Banu Murra bi mu demoon Fadak Xaybar la te Bashir ibn Sa'd xanaa kay fekke woon na Xaybar dañ naan la comme que kii moom loolooy liggéey mooy kii dafa xam yoon yi te am nañu ne moo gide woon ci bi alayhi salaatu salaam ba mu doon dem Xaybar ndax lool mooy eh, mooy mooy mooy mooy avantage yu guide bu xam yoon yi mooy du benn yoon rek lay xam il suffit boobu am problème mu man laa jaaral feneen te tamit mooy gis nga Seydina Bashir ibn Sa'd ba sariyaam bu njëkk ba la leen ci daloon léegi nag buñ utee koo xam ne il connaît bien les routes les itinéraires guide bu mag bu baax la kooku mën na xam itinéraire yu bari léegi bu ko defee il suffit mu xam ne fii danger ngi fi man na leen a jaaral feneen léegi euh, mu ne kon mu daldi mu daldi ànd ak ñoom moom li mu nekk seen tegtal ñu daldi dox guddi gi di nëbbatu li nga xamante ne mooy bëccëg gi mu ne xatta ataw ba ni ñuy dikkee asfala xaybar ci suufu xaybar ndax waa jinaab sori wuñu woon foofu ci alentouru Xaybar Fadak ak Waadil Qura côté yooyu lañ ne woon mu ne bi agsee ci suufu Xaybar fanazalu ñu daal di wàcc wàcce seen armée yi summa xaraju hatta danaw min al qawm ñu daal di génn ba ni ñuy jege ñi nga xamante ne nii ñooy gaa yi ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ doon si gaa yi daal di ah, waaye gis nga laata gaa yi di leen biñ leen jegee noonu gaa yi xabaar bi di leen a dikkal avant ñuy mooy xabaar bi dafa dikkal ñoom ooyey na Euh, mbooloo ma moo mën doon dajaloo ngir dem ci Uyayna gaa yi tasaaroo bañ yégee ne euh, am na ñu jóge yonent ma lay sar sam yónni na mu ñëw ci ñoom fa xa léegi yi fa tafarraqa aljamu <coughs> gaa daal di tasaaroo fa xaraja Bashirun fi ashaabihi hatta ata mahallahum fa yaji fa yajiduha wa laysa fiha ahad ah saxaaba yi radiyallahu ci ñu génn ànd ak Seydina Bachir ba ñëwee seen bërëb ya fekkuñu fa kenn laysa fiha ahad picc nawu fa gaa yi dem nañ seen yoon waaye gaa yi comme que mbir yi danee na det ba ñuy daw farañ bàyyi seen jur yéeg seen troupeau yi faraja binnaami xatta ida kaanu bi silaaha raajiina laqu uyaynan mooy gaa yi ah mu daldi di conduire ñu daal di jël seen troupeau yi yóbbu du ñu àggee bërëb buñ naan sila di dellu fa la ñu dajeeg nag xoyey na non non laqu aynan li xoyey na faqatalu fa lañ dajeeg ci silaax benn benn bërëb la ba ñu tourner retourner comme que gars yi daw nañ ñu trouver benn waay boo xam ne na moo ko waxoon mu koy observer mbir yi mu koy observer le terrain di ko xoolal ndax amul menace buy ñëw gars jàpp ko faqataluhu ñu daal di koy rey ci saasi mu ne summa laqu jamaa Uyayna comme que Uyayna moom daa am koo xam ne moo doon nekk devant mooy ki nga xam ne mooy bu doon mooy voiture balai bi di wax ne fii leer na kenn newu fi bu demee ba lu sori gisul dara mu ñëw wax gaay yi ngir gaay yi mën a avancer mais comme que moom rey nañ ko yay na yëgul li xew moom ñoom ñu nekk fay xaar bañ reyee waa ji summa laqu ñu daal di daje jamaaw yay na ñu dajeeg waa mbooloo mi ànd ak Uyaynatu ibn Hisn wa Uyaynatu laa yash laa yush'uru laa yash'uru bihim Uyayna yëgul woon ni sax gaa yi jege nañ leen ndax rey nañ li nga xam ne mooy dalila mooy aynam bi mooy ki nga xam ne boo ko doon xoolal le danger buy waaj a ñëw fanaawashuhum hatta kashafa jamaaw yay na ñu gis leen nag dab leen fekk leen te gaa yëguñ ko ñu sànnante ay xeej ba ni nga xam ne mbooloo mi uyay na àndaloon ci Ghatafaan ak Janaab ñoom ñépp ñu daal di tasaaroo ñoom ñépp ñu daal di tasaaroo daal di daw wa tabi'ahum asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa asaabu minhum rajulan aw rajulayni fa asaruhuma léegi saxaaba yi radiyallahu anhu topp leen jàpp ci ñoom ñaar benn waay wala ñaari nit ñu jàpp ci ñoom benn waay wala ñaari nit fa asaruhuma ñu daal di def ay prisonniers fa qadimu bihama ala nabi sallallahu alayhi wa ñu indi leen nag gaayoo ñu jàpp wala waajooj ñu indi ko ci alayhi salaatu wassalaam fa aslama ñoom ñaar ñu daal di tuub bi ñu tuubee nag fa arsalahuma mu bàyyi leen mu libéré leen ñu ñibbi dañ leen di jàpp ay yéefar lañ mais tuub nañu te ku nekk ci lislaam rey ko day xaraam <coughs> même bu dee ne ci toolu xare lañ ko jàppoon mujj na tuub kon léegi jullit la comme ñoom voilà ñu daal di leen libéré ñu daal di ñibbi qaala mu ne wa qaala alxaaris ibn Awf al-Muzani li Uyayna léegi nag Uyayna bi biñ tasee ñoom daw mu ne waa yuñ naan alxaaris ibn Awf al-Muzani radiyallahu anhu mu ne Uyayna ibn Hisn wa laqiyahu munhaziman ala faras fekk dafa dajeeg moom muy daw muy daw mooy mooy ah lu waay am boote doomam ba muy daw nag ci la dajeek waajuñ naan alxaaris ibn awf almuzani nee na mais maa ngi dajeek xoyoy ne yaadu bihi adwan sarian fastawqaf fastawqafahu alxaaris mais nee na ni ma rombe vitesse bi ma ko gisee muy ñëw mooy yii kii booy tax ah saa comme que dañ leen a topp tas ñu tas gaa yi topp leen mu foog ne nag gaa yi ngi ñëw ko buñ ko jàppee mooy dee na te jamono jii moom wax yooyu na tuubagul wa nee na mu ma romb di daw ci benn fas wu gaaw nee na ma bi ma ma dajeeg man ma taxaw loo ko nag stop alxaaris ibn Awf al-Muzani ne ko stop taay moom nii tuubagul woon fa qaala mu ne ko laa maa aqdir xalfi talab asxaabu muhammadin nee na ma ne ko ma ne ko mais gone na taxawal boog wax ak man nee na mu ne mukk manuma taxaw ndax sama ginnaaw ñu ngi may topp gaayaang may topp boo xamul ñooy ñan mooy asxaabu muhammadin saxaabaay sayyidina muhammad yi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi may topp kon nag taxaw yow loo bëgg wa huwa yarkudu mu ngay daw xaalal al xaaris ibn awf nee na taxawul de noonu la ma rombe daw wax ma loolu daw nee na alxaaris ibn Awf al-Muzani nee na ama ana ama ana laka nee na ma ne ko ma ne ko waaye Uyayna Uyayna waay waay est-ce que jotul tabsura ba'da ma anta alayhi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad wati'a al-bilaada wa anta mudi'un fi ghayri shay na ko est-ce que doy est-ce que yow Uyayna est-ce que jotul waxtu wi jotul nga xool ci lenn li nga xam ne yow moom ci nga ne ci li nga ne mooy sa diine jii nga mooy sa seen kiiwu baay yi nga nekk boobu ba léegi ne dee doo tuub nekk ci li ngeen nekk waaye est-ce que jotul nga xool nag te xool la réalité en face kene Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ne léegi dëkk yëpp presque moom na leen fu ne mu ngi koy ubbi yow nag yaa ngi fi newoo ci tus yaa ngi nii fu ngeen génne fu ngeen jotee yaay daw moom muy gën a di gën dajale dëkk yi di leen ubbi di leen ubbi benn par benn waaye oyey na xam nga ne xoolal fi nga ne bu doon yéen a nekk ci dëgg ba léegi man mooy mooy mbir yi du demee nii bu doon moom mu Muhammad newul ci li nga xam ne alayhi salaatu wasalaam ci lu baax yaakaar nga ne moos ñépp dinañ ko dikkal muy ubbi dëkk yi benn par benn nii ñépp di ko topp ñu am xel ñeen ñépp ñu gën am xel ci réew yi waaye oyey na ama aana laka an tabsura waay waay oyey na xanaa euh, jamono ji jotul heure bi jotul nag nga xalaat ci sa sa sa situation waay xaal alxaaris alxaaris nee na <laughs> mais nee na saa gis nga après te doy fees la def faalewuma sa après sax nee na man nag comme que loolu la wax nee xaytu ma daal di jóge nag ci yoon principal boobu daal di randu daal di làqatu fenn foo xam ne man dinaa gis yoon wi ña fay jaar te ñoom duñu ma gis ngir ma xool observer xayla muhammadin haythu arahum wala yarawni wala yarawni wala yarawni ma làqatu foo xam ne ñoom bu ñu farombee fasu Seydina Muhammad yaa lay mooy saxaabaam man dinaa leen gis te duñu ma gis nee na fa aqamtu min haythu zaalat ash-shamsu ila al-layli ma ara ahadan wa ma talabuhu illa illa ruba nee ma taxaw foofu fa aqamtu nee na nekk taxaw di làqatu di xool ndax dinañ jaar nee ma taxaw fa fa min xiina zaalati shams ila al daal man falaa taxaw ndax ba ma uyay romb jant bi mu ngi doon deñ mooy timis baa ngi doon dugg nee falaa nekk bu guddi mu guddi bu baax maa araa ahadan wa maa talabuhu il wa maa talabuhu illa ar-ru'b alladhi daxala mu ne gisuma fa kenn kenn romb ma ne gars yi kenn topp ko sax yooyu na ñoom bañ leen toppee ñu tas la la saxaaba yooyu dëpp ñañ ci jàpp ñaar yañ jàpp wala kenn ca lañ yem moom nag jàpp na ne gaa yi ñu ngi sur ses trousses sur sa trousse ñu ngi ko topp mu ngay daw di dem nee na ma taxaw fa ba guddi gisuma picc gisuma kenn nekk kenn topp ko moom daal li ko topp mooy tiitaangi gi ko dugg loolu kese ko topp muy daw foog ne daa <laughs> lay nit koo xam ne saabu bu gestoo gis takkandeeram daw foog ne gars yi qaala mu ne fa laqituhu ba'da dhalika man alxaaris ma daal di romb Uyayna après may romb beneen bés ma dajeeg moom fa qultu ma ne ko qad aqamtu fi mawdi'i hatta al-layl ma ra'aytu min talab nee na ma gis ko ne ko yow Uyayna gis nga keroog fa taxaw fa ma fa ma daw may wax ak yow ngay naan fees fa taxaw xat ba guddi gi ba mu lëndëm këris te gisuma kenn ko la doon topp sama yaay ne na ko huwa zaak inni xiftul isaar moo yey ne ne ko ah kon de noonu la mooy kenn man man li ma doon ragal al isaar mooy pri ñu jàpp ma def ma prisonnier sang bu toll li man oyey na ñu def ma prisonnier loolu laa doon ragal moo tax ma doon ñàll ñàll yu mag yoo yële ci sama fas woo wala ah léegi alxaaris di ko jéem a convaincre nag ne ko way manet on yoy na nag léegi il est temps quoi on yoy na fexeel nga dugg ci l'islam mais on na na ko c'est que sama sama sama sama bakkan moo kii waa sama dalagul sama xel quoi l'islam dalagul sama xel lan daal lenn laa am mooy daal damay taxaw léegi di xool mbir yi ni muy demee muy dengi déngi mais bon man daal mooy managuma cee dugg noonu managuma cee dugg mais daal maa ngi xool lan la waa màkkay def ila ma yasna'u qawmahu fi hadhihi al mudda allati hum fiha man daal naa xool samay ñoñi waa màkka ana lan moom ñoñam moom alayhi salaam nan la ñuy def ci jamono jii naa xool daal fu mbir yi mujje waaw fu mbir yi mujjee surtout tamit ak waa Ghatafan naa xoolaale ñëpp daal lan def mais pour l'instant moom bon l'islam daal sawaay dalagul sama xel quoi kon loolu mooy sariya bu Seydina Bashir ibn Sa'd ila al jinaab bi sanadin da'if inda euh, al-Waaqidi wa imaam al-Bayhaqi rahmatullah kon incha allah tey kon dañuy yem ni ci jotaay bii di ñëw ñu gis beneen sariya muy sariya boo xam ne nag am na bu dee imaam al-Bayhaqi dana sariyatu abi Hadrad al aslami am ku mel ni imaam Ibn Ishaq boobu rahmatullah alayhi dana affaire bi sariya ibn abi Hadrad mooy. doomam te doomu Abu Hadrad ne woon Abdallah moom la ne moom la woon quoi sariyaam la woon waaw loolu nag ay wute ndax ñenn dañ ne baay jila la ñenn ñi ne ñoom ñaar ñi ay saxaaba lañ woon doom ji la di Abdallah yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko woon ilal gaaba yónni ko woon fi nga xam ne mooy gaaba gaaba xam nañ mooy fan wa ah gaaba léegi mooy yàggoon nañ ko tudd gaaba ah léegi foofu la alayhi salaatu salaam yónni benn sariya boo xam ne imaam al-Bayhaqi tudd na ko ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew diggante fu Makka ak li nga xamante ne ñi mooy umratul qadiya xam naa boobu kon lañuy gis insha allah ci jotaay bii di ñëw après bu ci xajee ñu gis yeneen yoo xam ne moom tudd na ko kon bi ñu gis tey dana ci Shawwal la xewoon na mooy euh, euh, sariya bu Seydina Bachir bi Ibn Sa'd radiyallahu taala kon boobu ah, gis nañu loolu ci ci ci Shawwal la xewoon ci juróom-ñaareelu at mi loolu la kan wax imaam imaam ah, ah, kii